ala nabiyyina wa alayhi afdalu salaati wassalaam ba'da a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim daalika min anbaa'il quraa naqussuhu alayka minhaa qaa'imun wa hasiid suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di waxti taar bi nga xamante ne nii mooy suuratu Huud ci téeméeru laaya bi mu ne daalika mu ne nag nettali yi nga xam ne moom laa leen nettali ci ñi nga xamante ne nii ñooy xeet yi fi jaaroon min ambaayil qura bokk na ci xabaaru xeet yi nga xamante ne nii dëkk yi nga xamante ne nii ñoom dañoo fi jaaroon naqussuhu ñun dañoo koy topp di la ko nettali alayka ci yow sayyidina muhammad alayhi salaatu wassalaam waaye alayka ci yow jullit bi tamit minha am na ca gox yoo yële nag nga xam ne jiitu na ma mbugaloon leen te tudd leen fii ci saar bii ñoom de qa'imun am na ci yoo xam ne ñoom dañu ngay des mooy gox ya boo fa demee des nay vestige de am na yoo xam ne yuy wane seen jaar-jaar yu fa des comme rek boo demee ca waa kër Firawun fii mu ne àddina bi daanaka ñépp a xam pyramide yi nga xamante ne nii mooy tabax yu kawe yoo yële nga xamante ne moom la fi Firawna yi faraayna yi doon def muy buuru Égypte yi waaye boo demee ca waa Samud comme waxoon nañ la waa boole nañ ko léegi ci li nga xamante ne nii nee na ñaay mooy patrimoine mondial loolu boole nañ ko fa mooy minha bokk na ci ci dëkk yooyu am na ci yoo xam ne ma mbugaloon qa'imun am na ay mur ak ay yoo xam ne yu seeni jaar-jaar yu fa des wa hasid am na yoo xam ne ñoom ràpp nañu mooy ne ñoom boo fa demee dootoo fa gis doom picc dootoo ko fa gis lépp mooy li nga xam ne halku na daal dinay dem de mu boroom nag ne wama zalamnahum ñi ñoom ñii népp nag ñi fi masa jaar te ma tudd leen fii ak ñeneen ñu ëpp ñi ak ñoo xamante ne nii ñu ma mbugaloon la wa ma zalamnahum déet man borom bi tabaaraka wa laa dama leen nekkul ne dama leen a tooñ ci ji mbugal ma ma leen mbugal alak leen de wal iyaadu billah walakin waaye li am ba des zalamu anfusahum dañoo tooñoon seen bopp cay weddi ga nga xam ne moom lañ weddi woon seen borom di ko bokkaale fama aghnat gis nga nag keroog bi ma leen di mbugal kenn ku nekk ci ñoom fama aghnat woo maa ngi leen di laaj moo ana lan la leen jariñ anhum ñeel leen ñoom alihatuhum lan la leen seen yàlla yi nga xamante ne nii moom lañ doon bokkaaleeg seen boroom wala seen système yaak seen idéologie lañ tegoon waalan la leen jariñ allati ya nga xamante ne nii yàlla ya nga xamante ne nii yad'una min dunillah moom lañ doon jaamu di mu nekk yoo xam ne idées yu ñuy pampe di nekk yoo xam ne moom la teg mu mel ni yàlla bu taxaw waa ñoom seen yàlla yooyu moo yooyu ñu doon jaamu taxoon ñu bàyyi fi seen boroom tabaraka wa taala doon ko woota doon ko jaamu wëllif boroom bi analan la leen jariñ min shay'in ci dara mooy jaruñu leen tus lamma jaa amru rabbik keroog bi nga xam ne ci la sa mbugalum boroom sa mbiru boroom di mbugal leen ba mu jotee ba mu agsee di dal seen kaw moo seen yàlla yañ doon wax moo ndax jariñ na leen mu ko waay jaruñu leen tus wama zaadahum wama zaaduhum au contraire sax ñoom seen yàlla yoo yëg see caaxaan yoo yële yokkuñu leen xayra tatbiib lu dul xayra tatbiib lu dul ak toskare lu dul ak pertaage ndax dañoo te ñu dañ kee moy di ci moy ba mbugal mi dal seen kaw fekk ñoo xam ne moom lañu gëmoon mooy lañu yàllaay caaxaan yoo yële ak alkande la leen yokku ak pertange suñu boroom ne wa kadhalika naka nii axdu rabbika mooy sa njàppum borom de gis nga lim fi wax ci saar bii nettali fi ñi nga xam ne noonu la leen mbugalee mu ne naka nii de axdu rabbika naka nii rek la sa njàppum boroom sa mbugalum borom di jamee ida axada al qura bu jàppee li nga xam ne mooy gox waa gox yi nga xam ne ñoo doon weddi wahiya fekk waa gox yooyu les zalima muy mu wax ne dëkk ba mooy tooñ mooy waa dëkk nekk ñoo xam ne ay bokkaalekat lañu woon inna dëgg-dëgg axdahu ak jàppam ngir mbugal alimun ak tarshadid alimun azaabun gu metti la shadiidun gu tar la de suñu boroom ne inna fi daalika la aaya jeexal na nettali lay de mu na inna fi daalika nekk na ci lii wala nekk na ci loolee seen nettali yooyee la aayatan mandarga guy wane benn kattan sañ-sañ man-manu boroom bi tabaaraka wa taala liman xaafa waaye ñeel kan ki nga xamante ne moo ragal adaabal aaxira bugalum yawmal qiyaam bugalu bés bi nga xamante nii muy bésu bu mujj bi daalika loola de de yawmun cey bés boo bële yawmun bés la boo xamante ne ni majmu'un lahum naas ca la ñuy dajaye ngir bés ba annaasu nit ña dañ fay dajale nit ñi ngir bés boo bële muy yawma taqu yawma yaqumu naasu li rabbil alamin bés ba nit ñay taxaw ngir seen borom ngir mu àtte leen da leen a dajale ngir bés boo bële ngir fay leen nga daalika te boolole cey bés boo bële yawmun bés la boo xam ne mashhuurun bu ñuy fekke la ne bu ñuy teewe la bokk na ci xadara yi muy yawmun mashhud muy bés boobu la nga xamante ne kenn du absent de amul kenn koo xam ne bu keroogee borom bi tabaaraka wa taala dina ñëw du dina wax ana diw ñu naan noo diw nag moom c'est que dekkeegul quoi ndax fi wu ko noonu lool bu mën a am wa ma nuaxxiruhu illaa li ajalin ma'duud suñu borom nag ne gis nga boo bés boobu la ma leen di wax wa ma ñun de daal di wuñu koy yéexee illaa lu dul li ajalin ma'duud lu dul dañ koo utal dëxal boo xamante ne nii bu ñu natt la bu ñu xam ne ñun borom bi tabaaraka wa taala te comme borom bi moom du yàkkam ci ndax yàkkamtoo kenn mooy fekk bés ba ñëwul du ñëw de mooy jotagul yow ma waaye nag jarul ñuy yàkkamti ñoom yéeféer yi naan la kañ la di la laaj rek mata saa naan la ayyaana mursaaha di la ko laaj yow rasulullah wala yow jullit bi ngir kokkali la quoi naan la moo bu dee ne li ngeen di wax dëgg la ay waaye kañ la ñëw mu ne jarul ñu koy def de di yàkkamti yow mën nañu yëg ne bés ba muy dikk laa takallamu du wax nafsun benn bakkan illaa bi idni lu dul ci ndigalu borom bi tabaaraka wa taala lii ci boroom xam-xam yi bu dee ñu ne dañ ne shafaa la moom la waxoon te suuratu fa nga xamante ne nii mooy mooy mooy naba ba muy wax ne yawma la kenn du wax laa yatakallamuuna illaa man adina lahu arrahmaanu wa qaala sawaaba mooy bés ba nga xam ne yaquumu ar-ruuhu wal ci la ruux bu mag bi al a'zam taxaw ak mboolem malaaka yi kenn warul wax illaa man adina lahu arrahman ku dul ku borom bi jox ndigal muy waxta kooku mooy ruux waqaalata moom ruux buy wax sawaaba mooy lu jub te dëppook li borom bi tabaaraka wa taala namm te bëgg loolu lay wax de am ñu ne kon loolu la am ñu ne non mooy képp ku fa wax mooy ñi mu wax yépp xam nga yawmal qiyaam daa am ay arasaat daa am ay bërëb foo xam ne suñu borom da nit ki day jéem a wax yéeféer yi di weddi naan borom bi ñun day bokk maakun naa mushrikiin ñu nekk ñoon doon bokkaale te day expliquer am foo xam ne suñu borom day kaste li nga xamante ne nii mooy seen gémmiñ yi ak seen yépp di wax loo seen cër yi am foo xam ne ñenn ñi dañ naan leen yéen sax jarul ñu leen di laaj ndax yéen moom yëpp xam nañ seenu mbon yooyu yëpp ay étape la yoo xam ne waxoon naa la ñi nga xam ne nag xamuñu l'islam wala nee nañ ay jullit lañ waaye nag nandum ci nandu li nga xamante ne nii mooy géeju sunnatu rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam loolu ñi ñu nandu lan la ñuy def mooy du duñu comprendre mbiri naan yi fii dafa dafa nekk loo xam ne daal dafa contradictoire dafa wuute alors que ñoom seen bopp yi moo contradictoire seen bopp yi moo salfaañoo moo jaxasoo moo jambaajoo te ñoom xamuñu li wax li nga ne mooy alquranu rabbil alamin ma bés la boo xam ne yaati bay bés boobu la bu yow ma yaati bu dikkee laa takallamu du wax nafsun benn bakkan illaa bi idni lu dul ci ndigalu borom bi même yéefér bay wax di lay sax di miim naan deful doonu loon bokkaale borom bi daa fekk borom bee ko jox ndigal mu mën a wax fa minhum bu keroogee nag am na ci ñoom nit ñi ak ginne yi shaqiyun ñoo xamant koo xamante ne nii koo gis rek ñaar yi moom du ci mucc shaqiyun koo xamante ne suwaa day nekk koo xam ne dafa dafa nekk ku texee di wa sa'id am na ci ñoom koo xamante ne nii ñii dañuy texee di wa sa'id ñii daal di texe fa amma alladhina shaqu kantaa ñi nga xamante ne nii ñoo texe de fa fi naari lahum fiha ñoom nag ña nga xam ne ñoo texee di am ñu ne ñii moo yéefér yi lay wax ñooy ñi nga xam ne dañ doon bokkaale seen borom tabaraka wa taala léegi ca àddina ñooñu moom ñooy nga xam ne ñooy shaqu am ñu ne noonoo shaqu mooy ñoom waaw doon ba bokkaale yéefér yi la am nay ñoo xam ne dañoo war a ñépp yépp la borom bi tabaaraka wa di wax ndax kat safara moom loo man di nooy def ba dugg fa moom wax dëgg yàlla nag texee di nga quoi même bu dee da nga fay génn nag après moo tax nga war faa dugg même bu dee nga génn nag comme ñi nga xam ne ñooy jullit ñi am ñoo xam ne wal iyaadu billah borom bi tabaaraka wa taala da leen di jaarale safara ba pare door leen faa génne ñu indi leen ajjana comme ni ñu doon wax naan jahannami yuuna yi ñu jóge jahannama wal iyaadu billah kon nag mbir ngoog kon wa ammal ladina shaqu kantaa ñi nga xam ne ñoo texee di nga fi naari ñoom de ñoom safara lahum mooy seen delluwaay de mooy seen dëkkuwaay lëg lahum dina leen ñeel fiihaa ca biir safara zafirun ay yuuxu nga dégg leen ñuy yuuxu di teppi li nga xamante ne nii mooy seen put ya di yuuxu ba ca kaw ndax li nga xamante ne mooy mbugal mu tar yaag jaan yaa jitt jiit yaag fett ya leen di dal mooy ñu ngay yuuxu ak lakk-lakk yeeg seddaay bu metti bi zamharir ga léegi nag ñu ngay yuuxu wa shahiq di nga fa dégg ay yuuxu yu kawe waaye di nga fa yégg ay yuuxu yoo xam ne yu tuuti la yoo xam ne waa ji day yuuxoo yuuxu ba dootul man lu sew la yuuxu lii nag mooy li gën ci nettali sinon shahiq li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne zafirun wa shahiq am na yeneeni wax waaye dañuy yem nii ngir bañ a guddal wal iyaadu billah yal nañu ci suñu borom musal xaalidiina fiha suñu borom tabaaraka wa taala ne bu ñu duggee safara ñoom nii xaalidiina fiihaa fa la ñuy sax de maadaamati samaawaatu wal ard fekk asamaan yeeg suuf yi ñu ngi am loolu nag waxinu araab la boo xam ne dañ laan la comme rek ni wolof yi naan dinaa la defal lii bu ginaar saxee bëñ ndax dañoo jàpp ne de toute façon ginaar du ma sa sax bëñ loolu mooy waxin la ngir wan la ne doo fu ma yow du ma la ma sa lu arab yi nag dañ doon waxe noon naan dinaa duma la defal lii wala di duma la defal lii fekk asamaan ak suuf a ngi am pour wala mooy duma la a defal ndax de toute façon yaa ngi fi moom ak suuf a ngi fi kon nag loolu la noonu nag la borom bi mi nga xam ne qur'aanan arabiyya da ko def alquran yoo xam ne ci langue arabe la ko def muy waxe comme ñoom ni ñuy waxe mu ne kon maa daamati samaawaatu wal ard fa la ñuy sax bu dee ñi nga xam ne dañ ne yéeféri kese la mooy fa la ñuy sax fekk asamaan ak suuf a am mooy asamaanu ajjana ak suufu ajjana te lool du ma sa jeex mooy de toute façon lool mooy fa la ñuy sax rek wal ara illa ma sha rabbuk lu dul lu soob seen borom te seen boroom li ko soob mooy bu ñu fa jógee walla am ñu ne siwaa mooy ba mu des mooy dekkul ne lii istithna la mooy ne daal mooy dañ koo settee non mooy li neex sa boroom mooy ne ñoom bu dee yéeféer yi kenn du dugg àjjana doom la yonent ma lay saa saa waxoon ñu waxoon ko ca ga ba mu yónnee Seydina Siddiq yónni Seydina Ali ibn Abi Talib ne du dugg àjjana lu dul nafsun mu'mina lu dul bakkan boo xam ne dafa gëmoon yàlla gëm yonentam yi gëm malaaka yi yooyu alayhim salaatu wassalaam kon nag loolu la bu dee nag ñi nga xam ne dañu ne mooy way ngëm yàlla yi tamit ñi ñu war a dem safara mooy ñooñu war a génnaat loolu nag bu dee ñooñu ñu ne maadaamati samaawaatu wal ard il fa la ñuy sax ba faw ba soob sa borom mooy ñooñu muy génne di ci jullit ñi ndax am ñu ngëm yàlla bu nekk seen xol dugal leen àjjana inna rabbaka dëgg-dëgg